al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis numéro quatre cent quatre-vingt-dix-sept wa an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin aw layla fa idaa huwa bi abi bakrin wa umara radiyallahu anhumaa faqaala maa axrajakumaa min buyuutikumaa haadihi saa'a qaala al-juu'u yaa rasuulallah qaala wa ana walladii nafsii biyadihi la axrajanii alladii axrajakumaa quumaa فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار رضي الله عنهم فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستذعب لنا الماء إذ جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا wa axada almudiya fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iyyaaka wal halub fa dabaha lahum fa akaluu min ash-shaati wa min dhaalika al-'idq wa sharibuu falammaa anshabihuu wa rawuu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li abi bakrin wa umar radiyallahu anhumaa walladii nafsii biyadihi latus'alunna an haazaa an-na'iimi yawmal qiyaamah axrajakum min buyuutikumul juu' summa lam tarji'uu hattaa asaabakum haazaa an-na'iim rawaahu muslim rahimahullah qawluhaa yasta'dib ay yatlubu al-maa'a al-'azba wa huwa at-tayyib wal-'idq bikasri al-'ayni wa iskaani az-zaali al-mu'jama wa huwa al-kibaasa wa hiya al-ghusl wal-mudya bidammi al-miimi wa kasrihaa hiya as-sikkiin wal-haluub zaatun laban wassu'aalu an haadha an-na'im su'aalu ta'diidi an-ni'am laa su'aalu tawbiihin wa ta'diib wallaahu a'lam wa haadha al-ansaari alladhii atawhu huwa abul haytham ibnu at-tayyaan kadaa jaa'a mubayyanan fii riwaayati at-tirmidhii rahimahullaahu wa ghayrihi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi <laughs> ah ñoom bi hadith ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne waan abi hurayrata hadith bii nag mu ngi koy jële ci wa mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala xaraja génn na de kan moo génn mu ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam zaata yawmin aw layla benn guddi wala benn bëccëg non benn bëccëg wala benn guddi bi mu génnee fa idaa bi abi mu génn dajeek seyna abu wa umar ak seyna mu gis leen ci biti ci mbedd mi <laughs> radiyallahu anhuma fa qaala mu ne leen hmm, mais yéen ñaar ñii ma axrajakuma min buyutikuma hadi saa mais lan moo leen génn seen kër yi waxtu yi bu dee bëccëg la moom c'est sûr que mooy heure yi gars yi sees wala heure yoo xamante ne ni nit ñi duñ nekk ci mbedd yi bu dee guddi nag mooy du heure julli ji parce que bu dee heure dem ñi nekk di génn di dem mais mooy heure boo xam ne heure boobu ci temps normal kenn du génn nekk ci mbedd yi waaw léegi nag bu waxoo ak suñu façon lu ñuy dund ñun nga xam ne jamono ju nekk ñu ngi ñu ñu ngi bu ñu ngi ci mbedd yi di di di di di di di di di wër ko non. <laughs> waxuma yooyu quoi ñun moom on pas des bons repères <laughs> voilà ndax la wala seen maire yi doon wax paa yi ay timis nangam ak nangam gars yooyu moom <laughs> gars yi faa xeetuñu waaw mais lii guddi la bu dee bu guddi bi mooy ah chaque la benn guddi wala benn bëccëg wala benn guddi voilà léegi nag. mu daal di daje ki nga xam ne mooy Seydina Abu Bakar Seydina Omar laaj leen nag kon yéen mais yéen lan moo leen génne ci seen kër yi heure bi ah <laughs> ah léegi nag ah bi mu laajee loolu ñu daal di koy tontu ñu ne ko nag <laughs> ah ya faqa ñu ne ko xaalaa ñu ne ko al ya rasulallah ah xiif de tax ñu génn waaw dañoo xiif ñu génn <laughs> waaw xam nga xiif xéet metti àndoon ak jaamu yàlla <laughs> voilà boo xiifee saay bay miir nii àndul ak jaamu yàlla en tout cas sa jaamu yàlla ga teewlu ga dina xaw a des ah woo <laughs> buñ naan juu'un da ngay xam yan façon juu'a ah. arkaanu bayti jami'il qawmi arba'atun yaatu assasu bunyaanu wilayaati sumtun waju'un tawilun ba'dahu saharun wa uzlatun ah banim jeexe <laughs> loolu loolu loolu juux jooj foo nga xam yan façon juux la de waaw foo nga xam yan façon juux la waaw <laughs> mooy xiif waaye pas xiif yoo xam ne da lay lofloo amatul jay voilà ñu ne ko nag xiif del moo ñu génne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne wa ana walladhi nafsi bi yadi mu ne leen man mii tamit di yonent saa salaam waat naa ko ci ki nga xamante ne nii sama bakkan ci loxoom la ne la axrajani waat naa ne génne na ma alladhi xiif mi nga xam ne moom ma nga xam ne axrajakuma moo leen génne <laughs> man itam li tax ma génn nii di dox di dox di mbedd bi xiif moo tax ma génn man yonent bi saa salaam waaw waaw léegi nag mu ne leen kuuma léegi jóg leen <laughs> waaw aywa ñëw leen mooy aywa ñu dem <laughs> fa ah ñu daal di jóg lool mooy kon amaana bi ñu leen gisee noo seulement yemuñ ci xiif gi <laughs> sonal na leen ba ñoo toogoon ci bett gi <laughs> mu laaj leen ñu ne ñun de xiifa ñu tax génn mu ne leen aywa léegi jóg leen jóg leen fa qaama maahu ñu jóg ànd ak moom fa ata rajulun min rajulan min al ansar léegi ngir ñu dem mu ne kon kay lañ jóg leen ñu dem benn këru kenn ci lamsaar yi ñu dem ci benn waay boo xam ne ci lamsaar yi waaw fa ida huwa laysa fi bayti kooku nag nekkuloon ci këram léegi imaamu Nawawi ca ca suuf ne kookee wa hada al ansaari alladi atawu huwa abul haytham mu ne lamsaar yi bii nag nga xam ne moom lañ ñëwoon këram mooy abul haytham noonu la tuddoon kaga mu ne naka nii jaa ala dikke mu bayyana nekk lu ñu leeral fii riwaaya ci Tirmidhi bi ndax ñëwaguñ ci taxrij bi imaamu Tirmidhi bokk nañ ko solo foofu leeral na fa ne kookee te dinañ ko tudd léegi mooy Abul Haytham insha allah Ibn Tayhan Malik la tuddoon waaw Abul Haytham xam nga loolu dakkantal la mais Malik la tuddoon Ibn Tayhan mu nekk kon nii la leere ci riwaayat imaamu Tirmidhi wa ghayrihi ak ñeneen waaw lu wa ghayrihi boobu dinañ ñëw après insha allah waaw wa ghayrihi ñoo ko leeral ñeneen ñoo xamante ne nii leeral nañu ne kooku mooy Abul Haytham ibnu at-Tayhan loolu nag mooy ibo imaamu Maalik la waaw boo demee ci imaamu Maalik ci Muwatta dañu fa fekk wax ju mel noonu di leeral ne xadis boo xam ne même bu dee jaar Seydina Abu Hurayra mais Abul Haytham ibn Tayyihan muy Maalik ibn Tayyihan kon léegi nag biñ ñëwee foofu mu ne eh, ñu daal di dem foofee waaye fa idaa huwa laysa fii baytee bañ ñëwee ci kër gi fekkuñ ko fa falammaa ra'atuhu bi nga xam ne nag ci la leen soxnaam gis qaalat mu ne leen marhaban bienvenue wa ahlan waaw bienvenue dal leen ak jàmm waaw mooy mu accueillir leen eh, eh, eh, am na nag riwaay yoo xam ne ñoo gën a leeral affaire bii nii yoo xam ne dañu ne yonent bay saa saam ñëwuñu rek femme bi def leen noonu ah non dafa ñëw nuyoo ne assalaamu alaykum femme bi yër xool gis na yonent saa la mu noppi <laughs> yonent saa ne assalaamu alaykum mu waxul dara ñu ne assalaamu alaykum gaa yi waxul dara ñuy tourné di def rek femme bi daw ne wa alaykum assalaam après femme bi ne ne man maa ko tayoon bàyyi parce que assalaamu alaykum yore saa salaam day ñaanal sama waa kër kay benn kese du doy benn rek doy na waaye man maa bëggoon mu gina assalaamu alaykum yi di tax di di rek yal na jàmm nekk seen nee man ma noppi <laughs> mu aat bam nii nag ma daw nag daf leen ne leen nees nu fay leen ñu ñëwaat Allahu akbar <laughs> kon mu ne leen marhaban dal leen ak jàmm wa ahlan waaw ahlan wa sahla marhaban wa leen ak jàmm waaw fa qaala laha rasulullah yenent may saa saa nag ne ndaw si ay na fulaan ne ko ne diw mooy jëkkëram ji anamu qaalat nee na ndaw si ne ko dhahaba yastad'ibu lana al ma dafa dem yastad'ibu al imam an-Nawawi rahimahullah te suuf mu ne qawluha wax ji ndaw si wax ne yastad'ibu ay yatlubu al ma al azba mooy da leen di sàkkul dafa dem di uti ndox moo xam ne al azbu ma huwa tayyib mooy ndox moo xam ne mu neex la waaw yooyu tamit benn signe la <laughs> ndox mu neex neexul woon ama ñun ñu toog suñu robinet yi fu nekk nga am ko hatta toilette yi sax ndox mu neex a fa allah <laughs> su fi a baax dañoo daq kaas <laughs> robinet yi fu ne la ne jàppukaay bu am na robinet <laughs> salle de bain bi am na robinet waaw bi ngay bi ngay sangoo ak beneen bi ngay jàppee eh, fu ne foo romb robinet néeg yi yu bari ñu def saaru ay appartement fu ne fu nekk daal am na waaw moo yow ndox mi doo ko soxla mukk ñénnati di rooti waaw robinet bay diw ba nañ dem ñu ren loolu moom bareetul bu dee amati ma <laughs> waaw même ñi naan la robinet sax ñooñu ci ci ñooñu am nañu robinet sorewul ci pénc mi la nekk dañuy ubbi seen buntu kër jàkkaarloo fa robinet bi nag dem rooti mais ñii ci àll bi lañ doon dem foo xam ne teen boo xam ne dañ naan dañ koy xame wala source d'eau boo xam ne foofu moom ndox ma teey na ta baax ca la de def waaw jël seenum njaq mbaa fu ñuy def ndox seeni façon yooyu ci der def ci ndox daal di indi ne bii moom pour naan la bokkul ak bi ñuy sangoo am ah. voilà <laughs> mu ne kon mooy yastad'ibu mooy dafa dem utali leen almaa ndox yatlubul ma al-azb ndox moo xam ne dafa neex wa tayyib te mooy bu neex bi te teey waaw léegi ndaw si ne kooku jëkkëram ji loolu la dem uti waaw mu ne nag ci noonu rek bi mu leen di laaj noonu ñuy wax femme bi rek femme bi di di di ko expliquer ne ko moom daa dem léegi nag il ci noonu rek ci noonu jaa al ansaar yi ci la waa ji daal di ñëw muy Abul Haysam ibn Tayyihan <laughs> radiyallahu anhu fa nazara bi mu ñëwee nag fee la tollu rek siin ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa mu xool leen summa qaala mu ne mu gis leen gis yonent saa salaam ak ñaari àndandoom yi mu ne alhamdulillah yii sant naa yàlla ya maa ahadunil yow tey moom amul kenn ku yàlla bind akrama adyafan minni ku ma gën a teddi ay gan amut tey moom <laughs> maa teddi aas <laughs> tey moom <laughs> tey moom maa yor les meilleurs kooku xataa bay fa Ibrahim al mukramin ya kii wa ko gën a teddale wallahi <laughs> suñu borom naan yone saa salam fàttalekul ganu Ibrahim al mukramuna ya mooy al mukramina ña nga xam ne mooy malaaka yu tedd yu ñëwoon doon ko doon ko ñëwoon fa <laughs> bi mu leen bi mu leen defaree ënd bi ijlin bi benn benn benn yëtt woo xam ne benn nag wu ndaw woo xam ne boo bu bu bu monsieur la ëndil leen ko naa leen alaa ta'kulun moo yéen ndax du ngeen lekk <laughs> waaw ijlin samin ne leen nag moo yéen xanaa du ngeen lekk ma gan yooyee ni ñuy màgg màgg ay malaaka lañu woon kii wa gën a kii wa kii kii kii moom moo gënoon a baax lay gan <laughs> waaw parce que sayyidul xalqi sallallahu alayhi wa sallam la la am comme gan jeex na moom kay ka ko am gan yaa gën yaa gën la gan ku mu man di doon Allah <laughs> waaw ba pare tekki sayyidina Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma sayyidu kuhuli ahlil janna <laughs> yonent bi saa saam sayyidina Ali nee na yonent bi saa saam nee na sayyidina Abu Bakr sayyidina Umar ñooy sangu magi àjjana yi comme xam nga wax na feneen ne Seydina euh, Al-Hasan ak Husayn ñooy sayyidu shabaab ahlil janna mooy ndaw yi biir àjjana seen sang mooy Seydina Al-Hasan wal Husayn waaw ah, sitta rasulillah alayhi afdalu salaatu salaam Seydina Ali nag radiyallahu anhu nee na way saa saam dégg naa ko mu ne Abu ak Omar ñoom ñooy sangu magi àjjana yi Allah yow ko kay boo amee gan saway ànd soppe bi yàlla bi tey yonent bi sallallahu alayhi waaye yaa gën looy tax waa ji ne alhamdulillah dal na cant yàlla kooku jar nag mag daw ba daanu ci suuf sant <laughs> bay wat bay bay ut ku la sant de <laughs> waaw léegi nag mu ne kon sant yàlla amul kenn ku ma gën a teddi gantay xaala neen nag waa ji yemul rek ci wax noonu après ah <laughs> waaw <laughs> fan talaqa waa ji dem mooy bi mu leen koy wax yeneen salaam da leen a ba jege leen gis nga ñu leen gisee mu ne alhamdulillah alhamdulillah waaw mu ne kon sant fan talaqa mu wéy nag dem ci biir kër gi fa jaa hum bi idqin mu andi leen. benn ibq lan mooy ibq al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne bi kasr al ayn bul wax azq bul wax uzq mais alhamdulillah mooy eh, eh, kii nu mu tudd eh, da ngay kasr nga yox ibq way tanis daal daal bi nga def ci bi am tomb al mu'jama bi am tomb nga def ko sukun mu ne wa huwa al kibasa wa hiya al ghusn mooy kibasa mooy al ghusn mooy mooy gis nga euh, kii lu euh, euh, mu tudd garabu tàndarma xob yi hein xob yi la la la ñëw indi waaw boo xam ne palmier la mooy branche palmier bi ci la defoon yii lan la ci def mooy mu nekk seen ndab waaw ñu gis nga kon gis nga façon ndab yi ñu doon am ñun suñu booli yu baax yeeg suñu ndab yi lere ñu tëjal la ko demal la ci boxeur boo xamante ne ba nga ko ubbee moom dank na mu ngi mu ngi mu ngi waaja a boxe waaje muy ganaar gu baax ci bool yu baax kuddu yu baax ndam yu baax tegal la ay fourchette ak kuddu yorent waaye saa saab xamul woon yooyu ah gars yi benn euh, xam nga xam nga xam nga tàndarma mooy xob bi day yaatu benn xob bu yaatu boobu moom la jël defal leen ci lii lan la ci def mu ne fiihi busrun busru mooy tàndarma la joo xamante ne nii eh, eh, day dañ naan à lay ñor mooy eh, buñ naan mu ngi diggante xaayet ñor waaw <laughs> wa ak tàndarma joo xamante ne nii moom fresh na waaw mooy bu mu nooy bu frais waru topp ak tàndarma joo xam ne nag moom moom moom moom moom moom kii la bu bu bu bu wow la waaw <laughs> mooy ñetti xeet yépp bil na ko waaw lii laa la doon wax ne bul jàpp ne yonent saa sala bu dee euh, doonul woon boole ñaari ñam ci bo tekkiwul ne voilà yow mooy bu dee bool bi li yoo fi nekk te lii sax xam nga ne lii moom lii moom entrée la non entrée la <laughs> tàntar bu ji moom moom la gaa yi doon yor mais Eh, eh, eh, Abul Haytham moom am na ci ñetti façon à peine mûr <laughs> ay waay <laughs> <laughs> waaw fraîche ak boo xam ne dafa wow ak boo xam ne daanaka mu ngi diggante xaay ak ñor léegi nag léegi léegi nag mu ne faqaala kulu mu ñëw andil leen ko ne leen kulu lekk leen mooy on tey ñu ne la bismillah ba pare wa akalal mudiya wa akalal ya mu dem mu dem wa akalal mudiya wa akalal mudiya wa akalal mudiya mooy mu daldi lekk li nga xamante ne mooy mu jël al mudiya léegi al ya mooy lan waaw al mudiya mooy lan al imaamu Nawawi mu ne mooy mu jox leen na leen lekk mooy jàppandekul leen ci lii waaw loolu mooy entrée ba ngoogu jàppandigal ci lii mu ëndi loo xam ne moo gën a conséquent ndax lii nag doo am gan yem ci lii bu dee ni am nga leneen bu dee nag amoo leneen yow lii nga amaa mais moom am na leneen mais comme que euh, euh, parce que toogloo ay nit ñoo xam ne en plus xiifa leen génne wala yu mel noonu même moom yëgul woon loolu mais xam na ne bon daa am ay gan yu dina tedd quand mooy euh, euh, nga am loo leen joxandi en en li gën a conséquent ñëw waaye bàyyi leen noonu rek ñuy xool air bi loolu <laughs> walla <laughs> loolu it <laughs> laysa minal fiqh yi bokkul ci fiqh tamit eh yi invité gars yi dee xalaat loolu waaw gaa yi sax yooyu moom dañ koy toppatoo moom boo ñëwee am na ay ñu naan ay amuse-gueule yu ñu lay jox amuse-bouche yoo xam ne moom ngay jàppagul en attendant waaw bi yéegul en attendant la ñu dugal ca fuur yaag ya ñuy togg ca waañ yaag yu baax yoo yële di noppi am na yoo xam ne joxagul nañ nga ci yéegul te du la sonalagul te du la teree lekk la gën lay ñëw allahu akbar loolu am na solo <laughs> mu ne waaxaleel mudiya al imaamu Nawawi mu ne wal mudiyatu bi dammil miim dañoo miim bi dañuy mu waaye wa kasriha dañ lay mi tamit midiya am na mudiya am na mu ne hiya sikkiin mooy paaka bi nee na waa ji daal di jël Abul Haytham ibn Tayhan mu daal di jël li nga xamante ne mooy paaka bi waaw léegi fa qaala lahu Rasulullah yonent bay saa saam gis mu jël paaka bi rek moo xam ne kii da na bëgg a rendi jël benn gàtt yonent bay saa ne ko nag iyyaaka wal xalub waaw <laughs> ne ko maa ngi lay mooy tadakuloo wal xalub lan mooy al xalub al imaamu Nawawi ca suuf mu ne rahimahullah mu ne wal xalubu zaatul laban mu naal xalu mooy boo xamante ne boroom soow la daa am soow voilà xar moo xam ne dafa am soow bari soow ah loolu moytu ko bu ñu rendil bu mel noonu de ndax mooy bu ko defee yéen ngeen kuy mën a jariñoo bu leen ko ren boo ko rendee tay jeex moytu ko waaw Allahu akbar Allahu akbar iyyaka wal xalu fa zabaha lahuma fa zabaha lahum mu rendil leen mu dem nag def la koy nentway sar sam wax mu moytu kon yi nga xam ne dañoo am dañoo am doom wala dañoo am li nga xam ne mooy soow ah mu daal di leen rendil fa akalu léegi nag mu romb ko mooy dañuy ki di rek commencé lekk lu ñor lool non fa akalu ginnaaw bi ñu lekk min ash-shati wa min zalika al-irq ñu lekk nag ci li nga xamante ne mooy ci gàtt gañ leen lakkal defar leen ko ah lam leen ci toggal wa min zalika al ak ca cargoogee mu indi woon lam defoon tàndarma yi xeeti tàndarma yi wa sharibu ñu naan falamma an shabi'u bi nga xam ne nag ci lañu lekk ba suur ñu daal di naan ba màndi voilà loolu la <laughs> falamma ah, wala waraw bi nga xamante ne an shabi'u waraw ci ah, naan lekk ba suur waraw ñu nekk ñu naan ba suur waaw wooy waraw waraw la voilà waraw waaw waraw qaala rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wax ne li abi bakr wax sayyidina abu bakr wa umar ak sayyidina umar radiyallahu anhuma waaw allahu akbar mu ne leen nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ne leen walladi nafsi bi yadi waaw waat naa ki nga xamante ne nii sama bakkan bii man yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi ci loxoom de hein la tusaluna waat naa ne dinañ leen laaj an hada an-na'imi allahu akbar li nga xamante ne mooy ci xéewal gi wat naa ci ki nga xamante ni nii sama bakkanang ci loxoom des na lañ ko laaj yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba léegi laata ñuy jàll imaamu Nawawi rahimahullah mu ne su'aalu mu ne wa su'aalu an hada an-na'im mu ne laaj bi nga xam ne nag moom la ñuy laaj lañ leen di laaj ëllëg ci xéewal gi su'aalu ta'diidi naam laaju xéewal yi nga xam ne moom la leen borom bi matal bari leen ko loolu la mooy cant nga nga xam ne moo ci war parce que nag xéewal gu nekk obligation de cant mu nga ca gannaaw waaw mu ne laa su'aalu tawbiix wa ta'diid du laaju tawbiix mooy koo xam danga koo kii gàcceel ko ak tamit ah laaj loo xam ne ngir war ne li nga def du noonu waaw yow lan moo tax nangam wa ta'zib ak buggal mooy laaj loo xam de toute façon après yow mooy doo fi tontu lu baax ñu war laa buggal waaw mu ne du lool de du façon laaj boobee waaw kon daal lii la leen wax kon mu ne wallahu a'lam yàlla nag moo gën a xam kon mu ne kon bi nga xamante ne nii ci la leen wax nii mu ne walladhi nafsi bi yadihi ah wat naa ci ki nga xamante ne sama bakkan moo ngi ci loxoom la tusalun des na leen laaj an hada an-na'imi ci xéewal gi yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi waaw axrajakum génn na leen min buyutikumul juu li leen génn ci seen kër gi mooy lan xiif summa ginnaaw gi lam tarji'u yéen dellu ngeen jóge ci seen kër yi hatta asaabakum hada naim ba ni leen di jote ngeen borom bi defal leen ngeen jote xéewal gi waaw mu ne xadis bi rawahu ah, soloo na ko muslim daal imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi léegi kon xadis baa ji la ca suuf imaamu nawawi wax loolu lépp gis nañ ko ah walillahi alhamdu wal minna kon léegi mu des nañ ñëw ci xadis bi premier njàngat mooy est al imaamu muslim kefe moo ko solo bu dee nii jële ko ci seydna abu hurayra radiyallahu anhu alhamdulillah keneen ku ko solo mooy wax nañ ko saak imaamu tirmidi waaye na ko noon alhamdulillah al imaamu ah ibnu maaja moom nag yu ni lu tuuti la ci indi imaamu maaja imaamu tirmidi ak imaamu muslim ak imaamu tirmidi ñoo ci indi lu gudd al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala moom mu ngi ko andi ci kitaabu al ashriba baabu jawaazi istitbaa'ihi ghayrihi ila daari man yathiqu bi ridaahu bi dhaalik buntu naan yi you know ki kiiwu naan yi uh, uh, téereb naan yi gisoon nañ kitaabul at'ima ci imaamul Buxaari yooyu yëpp dafa am moom itam def na ko ak naan yi na ko noon imaam muslim fii nag ashriba naan yi waaw lu la neex rek ngay naan ci lislaam du lu la neex rek ngay naan ci lislaam du ci lislaam lu la neex kese ngay naan voilà léegi mooy buntu bi imaamu yi ak surah yi leen na ci ñoom def baabu jawaazi possibilité istitbaahi nit ki yóbbaale xayri yi keneen ku dul moom ilaa daari bi man yasiqu bi dem ak moom ci kër goo xam ne yow yow yaa doon dem ànd ak nga am ñoo ne bon nañ leen dem fee bu dee ne xam nga ne boroom kër ga dina gërëm ci loolu jarul tout le nga naan daa teema koo laaj ba pare waaw kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba waaw Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Xalaf ibn Xalifa mu ne ki ñu nettali mooy Xalaf ibn Xalifa di Xalaf ibn Xalifa ibn Sa'id ibn ibn ah, ibn Sa'id Abu Ahmad al-Ashja'i mawlaahum rahimahullah al-Kufi waaye al-Baghdadi rahimahullahu taala mu ne an Yazid ibn Kaysan moo ko jëlee ci Yazid ibn Kaysan di Yazid ibn Kaysan al-Yashkuri mawlahum Abu Isma'il ñi ne Abu non du moom Abu Abu euh, Manin la al-Kufi al-Aslami al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Hazim moo ko jëlee ci Abu Hazim Abu Hazim bi ak Abu Hazim bi ñu gisoon ci jotaay bi weesu ci bii nii ñu génn bu Sahl ibn Sa'd bi ñu gis hadith bi romb bokkuñu de